baabu salaati alal mayyiti wa tashyii'ihi wa xuduuri dafnihi wa karaahati ittibaa'i nisaa'il janaa'iz. kon walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre cent cinquante quatre nga xam ne benn xadiis kese te amul woon aaya ci kanamam mu doon baabul kaffi ammaa yuraa fil mayyiti min makruuh hadis biñ ci gisoon te moo doon benn bi muy neuf cent vingt-huit mu ne woon an abi rafi'in aslama mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ghassala mayyitan fakatama alayhi ghafara allahu lahu arba'iina marra walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis buntu bi nga xam ne moo ci tegu muy chapitre cent cinquante-cinq baabu salaati juróom fukk ak juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom mooy baabu buntu as-salaati julli alal mayiti ci ci génn àddina wa tashyi'ihi ak waajal ko gisoon nañ côté boobu am na ci gisoon ci chapitre cent quarante quatre ci tashyi'ul mayiti boo fàttale ko yaa vay euh, am na <coughs> gisoon nañ ko bunt bi nga xam ne nan la ko tudde woon cent quarante quatre bi ah danga koo fàtte xool ko waaw <laughs> baabu iyaadatil marid ah xam nga kitaabu iyaadatil marid wa tashyi'il mayyit wasalaati alayhi wa xuduuri dafni wal mukthi inda qabri ba'da dafni loolu tuddee woon buntu mais côté tashyi'i gisoon nañu ko am na lees ci gisoon. kon wa tashiihi ak toppatoo ko waajal ko wa xuduuri ak teew dafnihi teewe la nga xam ne mooy ak dencam lii comme li nga xamante ne noonu la tudde woon bunt bi téere bi niñ ko ci waxe léegi waaye nag mu yokk ci beneen biir wa karahati ak sibguñu si ittibaa nisa jigéen ñi di topp li nga xam ne mooy néew yi aljanaiz waaw mooy topp néew loolu sib gu sib jigéen ñi di ko def loolu lii la al imaamu an-Nawawi rahimahullah daal tuddee buntu bi waaw kon nga gis ay mbir la boo jëlee buntu bi man nga ko xaaj solaat asbaabu salaati ala al mayit benn mbir la buntu bi wax jullee néew benn mbir a ngook wa tashiihi waajal ko toppatoo ko wa huduri dafnihi ñetteel mbir teewe ak suulam wa karaahati ittibaa'i nisaa muy ñeenteelu mbir julli waajal teewe suul ak sib guñu jigéen ñu daal di di topp kon nii la tudde bunt bi al imaamu fii nag eh, eh, eh, ñetti xadiis kese la bi boo déggee buntu bi nag naan ne kon de war naa bari waaye limaam ñetti kii la fi indi ndax côté tashriih ji jiitu woon tuuti kon mu ne qad sabaqa fadlu tashriih mu ne romboon na fadlu ngëneelu at tashriih mooy chapitre biñ la doon wax cinq cent quarante quatre baabu iyaadatil maridi mu ne foofu waxoon nañ fa romboon na li nga xam ne mooy ngëneel yi nekk ci waajal li nga xamante ne mooy kii faatu kii génn àddina mu ne lool romboon na waaw moo tax kon côté boobu da koo tudd nii mais du ci ñëwaat voilà du ci ñëwaat loolu moo tax xadiis yi yi ñëw fii bariwul noonu parce que benn côté bi da ne moom defoon na koo pare waaw boobu romboon na même bu ko tuddee fii parce que dafay approprier kese waaw mu tudd ko fi waaye boo ci bëggeelu kii bu di la junj ne delloo di dellul fañ jóge woon Euh, mooy euh, foofee di nga ko fa fekk euh, faraajahu insha allah ya ukhayya kon mu ngi noonu léegi nag mu ñëw ñetti xadis mu indi bu njëkk bi muy xadis neuf cent vingt neuf xadis neuf cent vingt al imaamu an-Nawawi rahimahullah di mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida al-janaazata hattaa yusallaa alayhaa falahu qiraat wa man shahidahaa hattaa tudfana falahu qiraataan qiila wa mal qiraataan qaala mislul jabalayni al-azimayni muttafaqun alayhi kon al imaam al haafid mu indi hadiis bu njëkk bi mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jóge ba léegi ci saydina abu hurayra hadiis bi ci moom la ko jële radiyallahu anhu bi mu joon abu raafi' lool mais qad sabaqa fadlu tashri' yooyu day mel ni da koo lëkkaaleeg lii moo tax bu ne wa voilà robboon na beneen li nekk ci waajal kuy génn àddina génn àddina léegi nag mu dugg ci mu ne wa an abi hurayrata te waa ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu yal na borom bi jërëm ko annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man képp koo xam ne shahida fekk na al janazata mooy ab new bu ñuy waajal mu teewe ko fekk ko hatta yusalla alayha ba ni nga xam ne moom la ñuy koy jullee waaw loolu nag am na yu xatta lii am na xatta yusalla waaw ñaar yooyu yëpp ku mel na al imaam al xaafiz euh, euh, ibn Hajar mu ngi ci bàyyi mu ngi ciy attirer attention mais am na yu xatta laa waaye am na yu lii yusalliya waaw xatta laa bu boobaa mooy kan mooy ba ñu jullee néew bi waaw moom fekk na ba ñu jullee ko. waaye hatta yusalli mooy moom ci boppam moo koy jullee mooy il faut mu participer waa ji ci julli ji waaw alors que <laughs> hein hatta yusalla nag mu ne loolu moo gën a rëy moo gën a bari waaw moo tax mu ne hatta yusalla zaadal kushmayhani alayhi wallaamu lil akthari maftuha mooy hatta yusalla waaw li ëpp ci ñi solo mbir mi hatta yusalla la laam bi dañ koo fatha wa fi ba'd riwaayaati bi kasriha ci yenn riwaaya yi dañ koo kasara mooy ci suuf lañ ko maas maas ko xaf bi ci suuf mu ne wa riwaayatul fath mahmulatun alayha mu ne nag riwaaya bi nga xam ne yu salla dañ koy yen ci yu salli mooy waaji ci boppam mooy muy même bu nee ne dañ ne moom bañ jullee ko wala ba mu jullee xam nga buñ ne euh, euh, euh, bu ne man shahida al janazata hatta yusalli liya hatta yusalli alayha mooy euh, ku teewi ab néew ba moom ci boppam ni muy fekkee julli ji julli ko moom waaye bu ne hatta yusalla alayha mooy ba ba ñu jullee ko mooy ki ko def lil majhul la mais xam nañ ne lool liñ ci jublu mooy waa ji fekke tamit julli ji loolu moo tax mu ne wa riwaayatu al fathi mooy def musalla lool dañ koy yen ci comme kasra mooy waa ji ci boppam il faut c'est euh, part que ne waa xamuñ nan la même moom bu ci bokkul déet mu bokk ci voilà <laughs> waaw ndax wa inna husul al-qirat mutawaffiqun ala wujud as-salat min alladhi yahsulu lahu kama taqaddama taqriru ndax kat xéewal ngëneel yi yonent way saasaam di teg nekk fekk yooyu eh, mooy loolu dañ koo yem ci eh, eh, qiraat googee te dina ñëw mooy lan loolu dañ koo tegandi ah mu daa nekk di xaarandi li nga xam ne ci lañ ko aj mooy wujudi salaa julli ji am moo tax ne man shahida al janazata hatta yusalla alayha am na hatta yusalliya alayha waaw kon ku teewe am néew ba ni ñu koy jullee wala ba ni mu koy jullee moom falahu qiraat kooku dina am qiraat moo ana lan mooy qiraat après yeneen saa sam dina ci tontu waman shahidaha képp na ku teewe néew bi hatta tudd fana moom yemul ci ñu jullee ko kese waaye jullee nañ ko ba denc ko xam nga mën nañ ko jullee waa gi ne bon kon xam naa baax na bàyyi gaa yi dem yóbbu ko jullee ko kii denc ko waaw mais kii dafa fekke julli gi mu fekk julli ji kooku jullee ko dina am xiraat waman shahidaha képp koo xam ne moom teewe na wa julli ga ak hatta koy denc mu fekk julli ji denc ji falahu kooku day am ñaari xiiraat lay am xiila léegi nag lan mooy xiiraat ñu ne waaw xaaral saxaaba yi laajal nañ ñu ko cëp <laughs> ñu ne wama wamal xiiraata xiila ñu wax ko waaw am na riwaay yoo xam ne Seydina Abu Hurayra ci boppam moo ne man maa ne yoneen saa salaam waa lan mooy xiiraat <laughs> waaw waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa luy xiiraat <laughs> mooy mooy lan loolu dane boobu man la mais riwaay bi euh, leeralul hmm? waaw euh, sayna Sawbaan soloo na ko mu ne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil qiraat waaye euh, am na riwaay yoo xam dafa ñëw sayna Abu Hurayra ne man qultu wamal qiraat ya Rasulallah ah wala mooy qiraat imaam Muslim tamit ne yow ndawal yàlla imaam Muslim riwaay yim ci indi Abu Haazim mi ko jële ci euh, euh, Seydina Abu Hurayra nee na man ci sama bopp ba Abu Hurayra waxee lool man dama koo laaj ah ne ko waalan mooy xiraat waaw kon ñu gis ne kon mu ngi noonu léegi nag mu ne yonent way saa saam ñu ne ko xiila ñu ne ko wamal xiiraatoon waaye yonent saa saam mooy xiiraatoon ndax wax naa la du yonent saa saam mooy ndayu langue arabe waaw saxaaba yi bulaga uyeeg fusaha uyeeg ñoom ñépp ci moom la ñuy ñëw da day wax yoo xam ne ñoom seen bopp duñu ko xam waaw <laughs> waaw moo tax ñu ne ko waa yeneen saa sallam lan mooy xiraat lan mooy xiraataan mu ne mu jegeñal leen ko mislu mu ngi mel ni aljabalay ni ñaari montagnes yi al-azimayni yu mag yi waaw loolu lay lay lay lay lay niroo mu ne muttafaqun alayhi hadis bii di al imaam al buxaari ak al imaamu muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo léegi laaj mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu la lu déet bi euh, boo demee ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal dina koy solo di ko ci bërëb Abu Hurayra naka noonu al imaamu Abu Daawud mooy waa kutubus sunan arbaa ñoom ñëpp andi ko alimamu Abu Dawud alimamu Tirmidhi alimamu An-Nasa'i yonne ko noon alimamu Ibnu Maaja rawahul jamaa al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii alimamu Al-Bukhari moom dina ko ci ay bërëb yu wuute kitaabul iimaan baabu ittiba'il janaa'iz minal iimaan ak kitaabul janaa'iz baabu fadli ittibaa'il janaa'iz ak kitaabul janaa'iz baabu man intadara hatta tudfan buñ jëlee ci bii ñu mujjee wax mu ne haddasanaa Abdullah ibn Maslama mu ne nettali nañu Abdullah ibn Maslama Maslama al imaam al Buxaari muy Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi Abu Abdirrahmaan al-Madani summa al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne faratu ala bini abi Dhi'b xam nga mii mooy taalib imam Malik biñ ne woon ah ibn abi Dhi'b nu non ah, ibn Maslama mu ngi ñëw am na mu ne mu ah, ah, ngi ñëw ñu ne ko waawoo bi muy jege ñu ne ko jege na mun a qumu ila xayri ahlil ard waaw te taalibim loolu jóg ñu daal di teeru ki nga xamante ne moo gën ci ñu nekk ci kaw suuf tey <laughs> waaw <laughs> léegi fii nag ci beneen mbokk imam Malik bi la ko jële muy ibn abi di boo xoon naa la maamam bu sori moom lañ koy dàkkantele sinon Muhammad la tuddoon ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn abi di di dóor a ñëw Hisham ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn abi Qays ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi rahimahu llahu ta'ala gis nga hmm? ci waa Quraysh la bokk mooy Muhammad mais li Medina la dëkkoon hmm? ah, moom mi moom nag moo magoon ñoom imaamu Malik waaw magoon na ko ay treize ans euh, jàpp douze ans voilà ibn abi Dhi'b Muhammad ibn Abdurrahman ibn ibn abi Dhi'b mu ne damaa jàng ci moom mooy loolu ard la waaw waxoon nañ la bokkul ak talqin de nga xam ne euh, gisoon na ko fandee mu kon jàng naa man ibn Maslama ibn abi Dhi'b rahimahullah an Sa'id moom muy jële ci Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi muy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi al-Madani rahimahullahu an Abi Sa'id jële ko ci baayam bi Abu Sa'id mooy Sa'id eh, la tudd baayam ñu koy tàkkantele baayu Sa'id hmm, muy Kaysan muy Kaysan Abu Sa'id al-Maqburi al-Madani rahimahullahu ta'ala ñii ne Laysi la mawlaahum ñii ne Junda'i la mawlaahum rahmatullahi alayhi al xam nga moom Saïd day jële ci Seydina Abu Hurayra léeg-léeg léeg-léeg mu jële ci baayam mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jami annahu kon baayam fii muy Kaysaan di Abu Saïd al-Maqburi annahu sa'ala Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu hmm? fa qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam voilà fii mu ne damaa laaj Seydina Abu Hurayra mu ne ma dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa imaam uh, uh, al Bukhari mu ne xaara haddathana Ahmad ibn Abi Shabib ibn Sa'id nga ne waa mi attends lan la ko dégg ñu ne la mu ngi ñëw <laughs> xam nga ñaw ak al imaam al Bukhari boobu lu yéeme la <laughs> ah wow ah mu ne dama koo laaj hmm? indiwul uh, kaddu yi kii bi riwaay Abu Sa'id bii muy Kaysaan indiwu ko ah. waaye lool al imaam al ismaa'ili indi ko ñu def mustaxraj bi mu ne annahu dana sa'ala Aba Hurayra ah mu ne damaa laaj mu Abu Sa'id Kaysaan maa yanbaghi fil janaaza waaye waa waa Abu Hurayra sëriñ bi waa lan mooy yell ci néew nan lañ koy mooy ci toppatoo yu mel noonu ak tamit ñun nan lañ ci mën a participer ak loolu quoi fa qaala mu ne sa so a qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man tabi'aha min ahliha hatta yusalla alayha falahu qiraatun mithla Uhud wa man tabi'aha hatta yufragha minha falahu qiraatun voilà foofu al imaam al Ismaa'ili la imaam al Buxaari dafa indi affaire bi indiwul texte boobu mu indi beneen càllale boo xam moom la ñuy gis léegi lii dañuy liggéeyam ci waa loolu lan ko wax mooy euh, Abu Sa'id nee na laaj Abu Hurayra mooy lii voilà damaa laaj Abu Hurayra ne ko maa yanbaxi fil janaza mu ne ma sa ko mu ne ma ah dinaa la xabaare bi ma ca nga xam ne qaala moom la wax rasulullahi lii mooy xam-xam waaw eh, waane di yaakaar waaye je pense non waxal li rasulillah wa <laughs> mu ne ah man de dinaa la duma la xabaare lu dul ndawal yàlla li sallallahu alayhi wax nee na man tabi'aha min ahliha hatta yusalla alayha falahu qiraatu misluha waaw mu ne nee képp ko topp néew de min ahliha jóge ci ay ñoñam waaw fañ ko jële moo xam ca kër gëla wala hôpital bañ ko def dencoon ko fa ndax daa doon feebar foofule nga ànd ak nit ñi waaw hatta yusalla alayha ñu waajal ko foofee ba niñ koy ëndee ba niñ ñu koy jullee waa ji fekk loolu lépp kooku falahu qiraat dina am benn qiraat mislu Uhud bu mel ni Uhud voilà mooy jabalay ni azimay ni yële léeg-léeg ci yenn riwaay da ko firee Uhudin muy Uhud waaw loolu dinañ ci ñëw insha allah mu ne waman tabi'aha képp ko topp nag hatta yufraga minha ba ni ñuy paree complètement ci li nga xam ne mooy ci néew bi mooy ñu denc ko la ci jublu ba maasale suuf ci kaw kooku de mu fekk loolu falahu qiraataan mooy qiraat bi ak bi nga xam ne mooy bi fekk yoon julli yi ñaar yooyu lay am waaw kon noonu la ko al imaamu al ismaa'iliyu rahimahullah indi kon imaamul Buxaari nag indiwul indiwul euh, kaddu yu hadis bi fii <laughs> haddasanaa Abdallah ibn Maslama qaala rahimahullah qaala qara'tu ala ibn Abi Zi'b rahimahullah an Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi an abiihi rahmatullah alal jamii annahu sa'ala Abaa Hurayrata radiyallahu anhu fa qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam léegi indiwu ko wax nañ la kon al imaam al Ismaa'iil ñu ko léegi al imaamu Ahmad mu ne haddasanaa Ahmad ibn Shabiib mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Ahmad ibn Shabiib ibn Sa'iid di Ahmad ibn Shabiib ibn Sa'iid al al al al al Jahdari Abu Abdillah al-Basri wàccoon fi nga xam ne mooy Makka rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii abii mu ne ki ma nettali mooy Ahmad ibn Shabib mooy Shabib ibn Sa'id Shabib ibn Sa'id at-Tamimi rahimahullah Abu Sa'id al-Basri rahimahullahu ta'ala am na nag ñu ne Makki la woon qaala mu ne haddathanaa Yunus mu ne ki ñu nettali mooy Yunus di Yunus ibn Abi Yazid Yunus ibn Yazid ibn Abi Yazid Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar ah. Abu Yazid al-Ayli rahimahullahu ta'ala qaala mu ne qaala ibnu Shihab Yunus mu ne qaala wax na ibnu Shihab di Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Shihab ibnu Abdillah ibnu al-Harith ibnu Zuhra ibnu Kilab ibnu Murra ah, Abu Bakr az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu ne wa haddathani hmm, Abdurrahman al-A'raj mu ne wa haddathani te nettali na man dong de az-Zuhri Abdurrahman ibn Hurmuz mooy Abdurrahman al-A'raj mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñi na Abu Hazim ñi na Abu Muhammad al-Madani eh, waaye doon na nekk Misra tamit eh. mu ne anna Aba Hurayrata ken Seydina Abu Hurayra eh, rahimahullah hmm, radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Abu Hurayra nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na xoolal lii la imaamu Nawawi indi fii xoolal kàddu yi man shahida al-janaazata hatta yusalliya fii hatta yusalliya falahu qiiraat wa man shahida hatta tudfana kaana lahu qiiraataan à la place falahu yi ah, boobu mu ne kaana lahu qiraatan qiila wa mal qiraatan qaala mislul jabalayni al-aziimayn kon gis nga al imaamu Abul Husayni mama Abul Husayni Abu Abdillah ni la ko indi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kanta al imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala moom moom mu ngi kitaabul janaa'iz walay dajale mbir baabu fadli salaati ala janaaza wa ittibaa'ihaa waaw moom foofu la ci dajale la ko dajale. indi ci riwaaya al imaamu muslim euh, euh, euh, léegi waa <laughs> fii bi bii am na solo waaw lañ jël bii ndax daa dajale xadiis yi quoi hmm? nañ jël nañ jël yi xoolal al imaamu muslim abul xusayni premier xadiis ci baabu fadli salaati ala al janaazati wa ittibaa'ihaa mu ne wa haddathani Abu Tahir wa Harmalatu ibn Yahya wa Harun ibn Sa'id al-Ayli mu ne sama ñetti sëriñ ñoo ma nettali ku ci nekk man dong la nettali ba mu may nettali mu ne Abu Tahir yi di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi al-Misri rahimahullah Abu Tahir rahimahullahu ta'ala wa Harmalatu ibn Yahya di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri rahmatullahi alayhi wa Harun ibn Sa'id al-Ayli ak suñu beneen sëriñ di Harun ibn Sa'id ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawlahum al-Misri rahimahullahu ta'ala ah, <laughs> ah kon mu ngi noonu léegi mu ne wallaf duli Haarun mu ne nag kàddu bi may indi sama mujj sëriñ bu mujj bii moo ko indi wa Harmala waaye ak ki ci ak sëriñ bi ci tegu woon muy Harmala ibn Yahya ah waaw ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi rahmatullahi alal jami nekkoon àndandoo la taalibi bu mag imaamu Shafi'i foofu la ca Misra moom Harmala nii eh, ci Shafi'i rahmatullah alayhi sëriñ la woon ci imam muslim imam muslim jotawul imam shafi'i waaye jote na taalibim bi ak ñoom imam ahmad ñoom jote na leen rahmatullahi ala al-jami' qaala Haarun mu ne sama sëriñ bi ma njëkkaw di Haarun moom dane haddathana nettali nañu rahmatullah alayhi wa qaala al-akharaan kanta Abu Taahir ak Harmala ñoom ñaar dañu ne axbarana ibnu Wahbin kon xabaare nañu kon ci ñoom Abu Taahir Harmala ibnu Yahya Haarun ibnu Sa'iid alay Sa'iid al-Ayli ñu ngi ko jëlee ci ibn Wahb ibn Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlahum Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarani Yunus mu ne xabaare na ma Yunus lañ gi sànq ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli rahimahullahu ta'ala an Ibn Shihab gis nañ ko qala haddathani Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj gis nga voilà fii dana haddathani nettali na man dong ibn Shihab Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj Abu Hazim ñi ne Abu Dawud ñi ne Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala anna Aba Hurayrata qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida al-janaazata hatta yusalla alayha gis nga fi hatta yusalla alayha falahu qiiraat wa man shahidahaa haddaatun falahu qiiraataan qiila wa mal qiiraataan qaala mithlu al-jamalayni al-aziimayni intahaa hadiisu Abi Taahir imaam Muslim mu ne hadiisu Abu Taahir fii la yem mu ne wa zaada al-aaxaraani kanta sama yeneen ñaari sëriñ bi Harmala ibn Yahya at-Tujiibi ak Haaruun ibn Sa'iid al-Ayli ñoom ñaar nag daa am luñ ci yokk waaw ginnaaw le la yokk mu ne wa zaada al-aaxaraani mu ne qaala ibnu Shihaab mu ne li ibnu Shihaab bi jële ko ci ibnu Hurmuz ci ki ibnu Hurmuz ah, muy al-A'raj moom da am lu mu yokk nag ci tàllalem ñaar ñile yemul fii foofu da ne moom nee na ibnu Shihaab nee na qaala Saalim ibnu Abdillah ibnu Umar muy Saalim di doomi Abdallah ibnu Umar di wa kaana ibnu Umar mooy mu ibnu Umar di baayam moom Saalim nekkoon na yusalla yusalli alayha da doon julli néew summa yansarif moom bu jullee ba pare rek da doon dem waaye falamma balaghahu bi mu ko jotee hadith abi hurayrata hadith sayna abu hurayra bii kënoo yoneen saa sallam waxul jullee kese de man shahida al janazata hatta yusalla alayha beneen bi hatta yusalli alayha falahu qiraat ku fekke ab ab néew ba ni ñu koy jullee yow di am lu toll ni xiiraat waaye ku ko fekke waman shahida hatta dund fana Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu loolu la xamul woon moom xamu ko woon masu koo dégg te xamu ko woon moo tax bu masoon a jullee néew bi rek pour moom def na li war léegi dem na yoonam Salim ne sama bàyyi doon la doon def da doon mais bi mu déggee bi mu ko accès jotele ñu jotele ko hadith sayna Abu Hurayra qaala mu ne laqad dayya'na qaraarita kasiira laa ilaha mais ñun de daal dinañuy perte ñaata kon ci ay xaraar yi ay lu toll ni montagne ci yiw moom la ñàkk ko waa ndeke moom lañu euh, euh, xamul woon ñàkk koo def ba ba ñàkk na raw nañu waaw perdu waaw euh, loolu nag daa am qissa ndax hadith bi Seydina Ibn Umar bi mu koy njëkk a dégg affaire bi da koo jële kaw waaw bi mu koy njëkk dégg moo la imaam muslim hadis bi ñu wax bi ñu wax léegi version bi moom la njëkk a indi hadis bi mu ci teg yii yëpp ci bunt même buntu bi mu teg ci benn hadis eh, après nag ñetteelu hadis bi xoolal déglul pour wax la imaam Ibn Umar nan la jote affaire bi affaire bi eh, bi mu kiiwee mu ne haddathana Shaybaan ibn Farrukh mu yàlla ubbi liiw. abu muhammad rahimahullah qaala haddasanaa jarir ya'ni ibn haazim ah, as-sa'diyu ah, no al-azdiyu maanaam al-azdiyu al-'atakiyu al-jahdamiyu muy jarir ibn haazim ibn yaziid ibn abdillah al-jahdamiyu al-basri rahimahullah qaala haddasanaa naafi' mu nekk nett mooy naafi' mawla abdallah ibn umar ibn al-khattaab radiyallahu anhum jamii'an mu ne qaala qiila li ibn umar mu ne dañoo wax ibn umar dañ ko ko wax léegi loolu kan moo ko wax loolu imaam euh, kii euh, alxaas na xajar euh, yaatal na ci leeral kooku kan la te tamit am na riwaay yu ko yu ko leeral waaw yu leeral kan la léegi bon yenn yi dañ la mu leer nañ que diw moo ne moo ñëw ne Ibn Omar <laughs> ne ko hein inna Aba Hurayra yaqul ne ko mais Abu Hurayra di nee na sami'tu Rasulallahi nee na dégg na Yonent sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan man tabi'a janazatan falahu qiratun min al ajr mu ne yeneen saa saa nee na képp ku topp ab néew kooku dina am lu toll ni qirat lu toll ni montagne ci yiw fa qaala ibnu Umar ibnu Umar nag mooy moom waxuma la topp kese yooyu yëpp moom ak julli bi moom yëgul woon yooyu mais doon na ko def xam ne sunna yeneen saa saa mais hatta dem ba suul ko est loolu eh, xam gis na yeneen saa am ñu suul mais moom bu defoon lee pour moom yaa jaanam wàcc na. léegi nag bi mu wax ji ñu ne ko Abu Hurayra ko moo ko fa qaala Ibn Umar akthara alayna Abu Hurayra de mu ne la Abu Hurayra baril na ci ci ay hadith yu muy wax ah. fa ba'atha ila Aïcha léegi nag bon pour leerlu affaire bi comme rek boo lu leer loo xam ne yow yaa ngi koy dóor a dégg quoi ah. mujj na la kaw mais affaire bi li mu mooy li mu màggee boobu ba léegi mësuma koo dégg ci benn nit kese laa ko dégg saxaaba yi niñ bare woon fii léegi nag fa ba'atha ila Aïcha fa sa'alaha Seydina Abu Hurayra eh, ki eh, Mawlana Ibn Umar yónnee ci Sayyidatu Aisha di ko laaj waaw ngir leerlu wax lii yeneen saa salaam moom eh? kon mas naa wax ne képp bu ko topp janaaza falaw qiraatu min al ajr mu dem laaj Sayyidatu Aisha am ku mu yónnee ndaw fa saddaqat Abu Hurayra Sayyidatu Aisha ne Abu Hurayra wax na dëgg kay yeneen saa salaam ko wax. fa qaala ibnu Umar sayyidina Umar nag boo ibnu Umar radiyallahu anhuma foofu la ne laqad farratna fi qararita kathira kon de ñun de gàttañ lu nañu ci ay montagnes yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree way kon bi ñun xaw ma fu ñu jëm kon ñun de dëgg di lii lii lii <laughs> subhaanallah waaw comme quoi foo bi di am na yoo xam ne hein daf lay raw te imaamul Buxaari nii la ko soloo yow mu tam sokko Abu Nu'maan la ko jële Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi eh, rahimahullah moom moo ko jële ci Jariir ibn Haazim mu ne sami'tu Naafi'an yaqulu hubbitha ibnu ibnu Umar voilà dañoo nettali ibnu Umar dañ koo nettali ne ko ah ah <laughs> ah am nañu ne as Abu Sa'ib la al-Madani moo ko laaj am nañu naan euh, nekkoon ab saxaaba la euh, moo mais moom moo am na ci riwaay yoo xam ne dana man man mii maa laaj Ibn waaw kon nag mu ngi noonu ah kon euh, <laughs> waaw kon loolu imaamul xaafi te ñooñu kenn ki lu la tuddoon mais bokk eh, te mooy Abu Sa'id nii moom moo mooy xabaab bi eh, Abu Sa'id al-Madani rahimahullah moom la ñenn ñeneen am nag saxaaba dara yaay saxaaba am ñu ne déedéet waaw foofu da ne moom moo Abu Sa'id moom xabaab Abu Sa'id dee na nee eh, daa toogoon baabi Abdillah ibn Umar ittala mooy euh, kii moo ko nettali Daawud ibn Amir ibn Sa'd moom moo ko jële kii mooy euh, an abihi euh, mooy ci Amir ibn Sa'd mu ne man damaa toogoon ci buntu Sayyidina ibn Umar ittala'a Xabbaab saahibul maqsuura Xabbaab jóge na le daal di ak si mu ne yaa Abdallah ibn Umar alaa tasma'u maa yaqulu Abu Hurayra ne eh, eh, yow Abdallah ibn Umar xanaa déggoo li Abu Hurayra wax ñoom itam da leen a jële woon kaw mooy mu ne ah Abu Hurayra nee na dégg na leen saa salaam ne képp ku topp ku jullee ab néew di am xiraat ku ko topp bañ bañ denc ko di nga am beneen xiraat yii waa loolu moom ah Abdallah ibn Umar déggoo loolu Abu Hurayra wax léegi nag mu Abu ci la Seydina ibn Umar ne ah laqad aksara Abu bari na ci li muy nettali ci xadiis ah léegi nag <laughs> kon mu ngi noonu kon <laughs> ah, na ah, ah, loolu la quoi. naka noonu am na beneen yoon boo xam ne keneen lu tudd à xabaab bi muy Muhammad ibn Amr mu jële ko ci Abu Salama nen na hein moom mu jële ci Abu Hurayra Abu Salama nee na mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf bi mu déggee Abu Hurayra daal di wax lii nee na fa zakartu zalika li ibn Umar mooy ngir leer ko quoi ndax ñoom affaire bi da leen <laughs> loolu mooy affaire bi fois mbir dina nekk lu gis loo xam ne ak payam dafa rëy mais ci biir boroom xam-xam yi am ñoo xam ne dañ koo réere complètement léegi nag ñu la fekk ko ñu bari ci ñoom sax tekkiwul leen waxul moo tax xoolal non seulement li tax gis nga taabi'i yi ku ci nekk te ñi xam-xam kese leen ñoroon ñoom ci seen bopp bañ ko déggee Abu Hurayra wax affaire bi jaaxal na leen ko quoi léegi <laughs> Xabbaab moom mbir mi jaaxal na ko mu mu mu ñëw ne Ibn Umar mi xanaa déggoo li Abu Hurayra di wax Abu Salama ci boppam nee na man dama ko déggee ci Abu Hurayra damaa tuddal ko Ibn Umar ngir dina leerlu affaire bi daal fa arsala ila Aïcha sayda ab Ibn Umar yónnee ci sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon <laughs> mu ngi noonu waaw léegi nag euh, euh, mu wax hadis bii nga xamante ne nii moo nekk noonu nekk xiraat ci ajr waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonu lu toll ni Uhud ah loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah am na wax yu bari luñ ciy wax ci xiraat mooy lan mais lii ci ren saa sala wax doy na sëkk waaw am na ñu naan partie la ci partie wu diinaar mais boobu xam nañ ne bokkul ak bii bii moom bokkul ndax baat gën a ne mislul jabalayni al ni beneen mu ne ko Uhud voilà loolu boo seetloo riwaayu xadiis yëpp ak yi ñëw ak tamit euh, lii wax euh, naan képp koo xamante ni naa kalban képp koo xam ne dafa garder yor ab xaj te du xaj boo xam ne euh, xaj bu muy rëbbi la wala bu muy sàmme wala xaju bu muy toppatoowe mbayam mi kooku dina wàññi ci ay jëfam bés bu nekk xiiraat loolu du montagne parce que waa ji est-ce que def na lu toll ni montagne mooy dina yóbbu ci moom lu baari loo xamante ne boo moyul waa ji jëfam yëpp ci lay yëpp ci parce que daa gaar dem xaj waaw léegi yor rek naan moom man moom gisu gis gis nasaraan bu la neex rek nga dagg ci moom wala benn africain boo xam ne moom ñoom ñoom fii lañ juddoo fii lañu xam wala sax ku jóge Afrique waaye am na miin na mbiru tubaab yi ba moom day yor benn chien benn chihuahua <laughs> chihuahua <laughs> bu ndaw walla benn labrador <laughs> labrador bu ñuul bu rëy yooyee ah. wala benn berger allemand wala yu mel noonu ak nu ngeen ko mën di tudde ak muus yooyu nga xam ne xaj yu ndaw yooyu nga xam ne muusa leen ëpp sax ah yow nga ñëw nag walla di ko promener yooyu yow na la leer ne yoneen saa salaam ne nee na bu dee ne yow mbay taxul waaye it sàmm taxul sa sa sa sa sa euh, rëbb taxul yow moom bés bu nekk xaj bi dina le fait que nga garder ko noonu dina wàññi lu bari ci sa yoon voilà foofu Euh, euh, lu bari lay lay lay lay wane que ne loolu la ci jublu hmm? kon mu ngi noon boo seetloo mooy daal boo tënkee mbir mi xiraat da gis ni mooy mbir la mu baree bari boo xam ne yeneen saa salaam da koy da koy jegeñal moo tax mu ne mislu Uhud comme Uhud surtout bii nii waaw day tekki daal lu bari loo xamante ne quantité bari na waaw lu baree bari la waaw waaw <laughs> waaw. kon loolu lu am solo la bon mën nañu gàttal ci côté boobu ci wàllu woowu noonu léegi kon fii naa gis nga kon euh, mooy euh, loolu <laughs> da ngay gis ne mbir dina siiw dina nekk loo xam ne lu lu rëy ay mbir la waaye ni nga xamante ne nii ñoom ñoo ko euh, xam ci boroom xam-xam yi bariwul waaw wañeen ni buñ ko déggee bu ñëpp ri daawul mañ nan noo loolu amul waaw loolu nag bokkul ak waa ji ma doon wax kerooga ah. waa ji mën na daa ñeme yàlla waaw bi ñuy wax hadis yoneen saa bi nga xam ne nee na Seydina Anas ne man yoneen saa sallam nee na de wulida li layla gulaam fa sammaytuhu bismi abi ibrahim waaw ne man de jural nañ ma li nga xamante ne mooy doom te tudde naa ko sama baay ibrahim waaja ko doon weddi doon wax mbokk ma di ko kii di ko wan li nga def baaxul ak yooyu te dara kooku kooku kooku melul nii ah voilà moo la Ibnu Umar dafa dem laajte ji mu leer mu yónnee ci Aïsha radiyallahu anha comme quoi nit loo am am xam-xam boo gisee masala boo xam ne bon lënt na la wala loo xam ne xamoo ko nga dem yónnee ci sa mbokk boroom xam-xam loolu nekk lu dul di la yëkkati waaye nekk lu lay wàññi voilà moo tax Seydina Omar Ibnu Omar bi ko affaire bi dikkale radiyallahu anhuma moo am na ci benn riwaaya dane fu fa balagha dhalika Ibnu Omar Ibnu Omar fa ta'azama waaw mbir mi mag bu lool ci moom ba mu jotee xadiis bii di ci waaw am na nag nu ko imaam ahmad daal di soloowee boo xamante ne nii foofu dane ibnu umar ci boppam moo wax sayna abu hurayra ne ko ah abu hurayra undur ma tuhaddisu an rasulullah te aussi doo seetaat li ngay wax ci yonen li ko jëli ci yonen saa sallam mooy dafa jàpp ne est-ce abu hurayra juumul parce que affaire bu réy nii quand même masula dégg kenn di ko wax quoi <laughs> ak nit ñi dañuy faatoo tout le temps daanaka te loolu lu tax siiwul nit ñi xam ko xam-xam bu toll noonu ah <laughs> <laughs> waaw mais boo seet loolu li gën a dëgër ci riwaayaat yi am na boo am na nu ko imaamul xaafis kii ya mooy moom dafa yónnee fa ba'asa moo tax gis nañu riwaayaat fa ba'asa ibn Umar ila Aisha yas'aluha fa saddaqat Aba Hurayra mu ne ko yónnee ci sayyidatu Aisha di ko laaj xadiis bi mu ne ko Abu Hurayra wax na dëgg sayyidatu Aisha ne wax na dëgg kay yeneen sa salama ko wax <laughs> waaw ci riwaay imaamu Tirmidhi Abu Salama biñ la doon wax ibn Abdurrahman mu ne dafa hmm, dafa yónnee ci Aisha laaj ko ah fa qaalat sayyidatu Aisha ne ko sadaqa Abu Hurayra wax na dëgg kay kon mu ngi noonu waaw eh, benn am na riwaay boo xam ne bu imaam Muslim bi da ne ci boppam moom la Ibnu Umar yónni moom mi ñëw ne ko xanaa déggoo li Abu Hurayra wax mu laaj ko bi mu dellusee ah mu ne ko ah nee na qaalat Aisha sadaqa Abu Hurayra de <laughs> sayyidatu Aisha nee na Abu Hurayra li mu wax dëgg la waaw am na nag benn riwaay boo xam ne al-Walid ibn Abdurrahman moom moo ko soloo nekk ci Sa'id ibn Mansur foofu Abu Hurayra dafa jóg waaw jàpp ci loxo Seydina Abu Hurayra ci boppam non si Seydina Abdallah ibn Umar bi mu waxee loolu mu ne ko mooy eh, ah mooy xadiis bi ñu wax lank waa Abu Hurayra ne Seydina Sayyidatu Aisha léegi noonu mais Seydina Abu Abu Abdallah ibn Umar ne Seydina eh, Abu Hurayra ko mais Abu Hurayra doo xoolaat li ngay nettali ci Yonent sallallahu alayhi mooy da daan est-ce kii juumul est ngir mu xoolaat est-ce que juumul wala amul dut ci lii léegi Seydina Abu Hurayra jàpp ci loxoom <laughs> waaw jàpp ci loxoom dox ak moom